walam yusirru ala ma faalu wahum ya'malun ya'la wahum ya'lamun suñu boroom tabaraka wa taala di wax ci laaya premier bi ak li nga xam ne mooy fan ak juróom de moo ne nag kon nag mu ne walladina ba léegi mu ngi wax ñi nga xam ne nee na ñoom la sopp te moom la jeexale woon laaya bële doon wax te tàmbale woon ko laaya ba ko jiitu ne saarion ay wa njëkkalante leen kuy compétir kuy njëkkalante di daan damay concurrence ay wa waay concurrence concurrence baa ngi nii ñëw leen waaye concurrence fii la di mooy ci lu baax la ñuy njëkkante foofu la ñuy concurrence moo taxoon mu ne wa fii daalika falyatanafasil mutanafizun ci yoon wi jëme ci ngërëmu yàlla aljana ngërëmu yàlla njéggalul yàlla foofu ñay compétir ña nga xam ne ñooy njëkkalante kër yooyu nañ fi njëkkalante fii la de waaye mbir mi nekkul rek maa ëpp alal man maa teg sa baay teg tegaat état yi di tegu rek ku nekk di di góndi sa bopp déedéet kon nag mu ngi noonale kon nag suñu boroom ne walladina te gaa yooyu ñooy ñi nga xam ne ba léegi ida faalu faahisha bu ñu defee loo xamante ne nii mooy ab njombutéef la def loo xam ne lu ñaaw la aw zalamu anfusahum defu bàkkaar wala ñu tooñ seen bopp def lu leen boroom bi tere mooy ndax képp ku def loo xamante ne nii boroom bi tabaraka wa taala dafa nekk koo xamante ne nii mooy daf koo tere yow na nga xam ne de toute façon sa bopp ngay ngay ngay ngay tooñ kon walla mu ngi noonu le zakarullah ñoom dañuy tudd fàttaleku seen boroom bi nga xam ne ci lañ def loolu mooy dañuy gaaw bàkkaar def nañ lu ñaaw def nañ jombu def nañ loo xamante ni nii ci wàllu euh, njaaloog wala yu mel noonu wala daal bàkkaar bu ñu def dañuy mujj gaaw dellu ci seen boroom tudd ko daal di dellu ci woon fàttali ko ba pare fastaghfaru ñu daal di ñaan jéggal li dunubihim ñaan seen boroom tabaaraka wa taala mu daal di leen jéggal nag loolu la ñuy def ñaanal seen borom te ñaan seen borom mu daal di leen jéggal wa man yaghfiru dhunub suñu borom ne moo ana kan sax mooy ki nga xam ne mooy mooy mooy jéggale li nga xamante ne nii mooy bàkkaar yi illa allah ku dul borom bi tabaaraka wa taala ah, kay amul mbindeef bu yàlla bind koo xamante ne nii moom mooy jéggale mukk mukk mukk ki nga xamante ne nii moom mooy jéggale bakkaar yi mooy borom bi tabaaraka wa taala mu ne te ñoom ñoo ñële walam yu ala ma faalu te duñ nekk ñoo xamante ne nii dañuy persister di sax ci li nga xam ne mooy yu ñaaw lool ñu def bakkaar boo bële duñ ne daal man daal ah grawul quoi commencé naa ko manuma sama bakkan na ma man daal perte naa naa ba rek quoi même bu dee na sax bu ñu tuubee après que suba ga bon seen bakkan nootaat leen ak seytaane bañ defaat ko même loolu du leen teree tuubaat ndax borom bi tabaaraka wa taala dafa soppu jaam bi nga xam ne saa bu defee bakkar daal di dellu ci boromam moo tax hadis boo bële yonente bi alayhi salaatu wa salaam doon wax naan nit ki day def bakkar daal di dellu ci borom bi tabaaraka wa taala borom bi après mu daal di defaat bakkar boobu même bakkar bi delluwaat ci boromam defaat beneen de même bakkar bi delluwaat suñu borom di di wax malaaka yi ne xool leen sama jaam bee moom de xam na ne am na jaam ba borom boo xam ne moom mooy jéggale bakkar yi yi waay waay yëg leen ne yëgal naa leen yéen sama malaaka yi aleykum salaatu wassalaam kene sama jaam bii di daal dinaa koy jéggal lépp lu mu defati jéggal naa ko voilà kon nag ñooñu rek këf ko xamuñu kan la ci ñun voilà mooy doone man kon naa kon non kii day am sincérité loo xam ne dëgg la ci moom buy tuub même bu dee après man naa dalaat ci bàkkaar bi kooku bokkul ci ki nga xam ne dafa nekk israar ndax maa asarra man istaghfar wa in aada fil yawmi sab'ina marra comme ni nga xamante ne la ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam kene maa ma ma sarra kooku de daal di wul nekk ku persister nekk koo xam ne day siisu ci ab li nga xamante ne nii mooy ab bàkkaar li nga xaman même bu dee ne dafaa def li nga xam ne ci bés bi soixante-dix fois même bàkkaar boo bële loolu na rek kon nag mu ngi noonu le wallahu taala alam mu ne ñoom kon bu ñu persister di continuer ci yu ñaaw yu ñu def wuhum fekk ca kaw ne ya'lamu na ñoo ko xam mooy ne non dafa fekk dañoo faible borom bi moo leen seetaan daal ci maanu teem ba seen bakkan daal di leen noot ci loolu lële waaye ñoom buñ koy def sax day am naqaru xol buy nekk ci ñoom noonu mais foo jaar dinañ def bàkkaar bi quoi mais buñ koy def sax ñoom ci seen bopp ils ne sont pas fiers de kontaanuñ ci seen bopp ah ñooñu nag. kooku moom koo gis mu mel noonu kooku moom amal yaakaar bu rëy ci moom wallahu taala alam suñu borom ne ulaayika gaa yoo jazaa'uhum ñoom de seenu pay ëllëg maghfiratun min rabbihim mooy ak njéggal gu yaatu guy tukkee ci seen borom wa jannaatu nag ay aljana yu kawe yoo xam ne taj tajri dina daw min tahtiha ca ronam al anhaaru dex ya xaalidiina fiha fa la sax wa ni'ma wa ni'ma ka neex wa ni'ma ka baax ajrul amilin payut ñi doon jëf lu baax fii di way ngëm yàlla yi seenu pay ëskey waay xad xalat suñu boroom nag ne xad dëgg-dëgg xalaat jaaroon na fi te romboon na min qablikum jiitu leen yéen ñii sunanun ay ay ay ay ay tëralin ay doxalin ay yoon layoo xamante ne yoonu ñi nga xam ne ñoo weddi woon seen boroom am na fu boroom bi jaar ak ñoom de yéen waa Quraysh na ngeen yëg kon nag fasiiru ay wad way leen tey am ngeen boroom bi seetaan na leen bàyyi leen may leenu bàyyi leen ne dëgg la déedéet borom bee koy doxale noonu te dina wax lan moo tax mu def ko kat dëgg-dëgg xalaat romboon na min qablikum jiitu woon leen yéen waa Quraysh waaye ñu naan sunanun ay tëralinu borom bi alhamdulillah yoo xam ne mooy mbugal ña nga xam ne ñooy yoon fontoo yonent ya wal aqibatu mujjante lil muttaqiina ñeel na way ngëm yàlla yi ak lu metti metti noonu lay mujjee kon nag fa siiru daal di leen nekk ñoo xam ne da ngeen di dox wayaase leen fil ardi ci suuf si xool dem waa aad ak waa firawna ak gaa yooyu leneen lañ mujjeeg waa hamoon fanduru bu ko defee ngeen sànni seen bët xool kayfa na naka kaana la nekke woon aqibatul mukazzibiin mujjanteel ak ña doon weddi sama yonent ya nan lañ mujj alayhimu salaatu wassalaam borom ne hada gis nga nag alquran ji bayaanun ak leeral la linnaasi ngir nit ñi wa hudan njubu kese la wa maw'izatun waaraate la walil muttaqiina waaye ñan ñan lay jariñ ñii mooy ñi nga xam ne ci nit ñi ñoom ñoo nangu def ko def ko guidance def li nga xam ne dañ koo gëm tey moytu ay terrain taqook ay ndigalam te seen boroom tax mu ne nag yéen jullit ñi kaay ma wax ak yéen wala tahinu bu leen yoon jox de wala tahzanu mooy bu leen yoon jox ci seen kanam noon walaa tax tahzanu te bu leen njàq li nga xam ne jot na leen a dal ci ay musiba yoo xamante ne nii mooy lii dal leen Uhud wa antumul a'lawna yëg leen ne yéenay mujj féete yéeféer yi kaw waaye à condition suñu boroom da koo def charte de in kuntum mu'minin ndeen nekk ngeen ñoo xam ne da ngeen dëgg dëgg way ngëm yàlla li la yonent ma lay saa saam bi digal dañ ciy ne à la lettre même bu dee comprendre xam nga lii li tax defet bi am mooy ñi ci kaw ñu bari ñoom ñoo ne dañuy wàcc Abdallah ibn Jubayr radiyallahu anhu mi leen jiite woon ne leen ah sama gars yi xanaa dangeen ngeen a fàttali leen yonent ma lay saa saam waxoon ñu ne ñoo jubluwu ci woon lool moo tax interprétation bu metti yi ci waxu yonent ma lay saa saam mu leer wala yaxu alquran loolu problème lay indi wala bu leeree leer na wekk fi ñoo woon lool non wax ji daa laaj dégg dégg non non non non leer na bu leen fi jóge laa tabraxu bu leen fi jóge uhbutu makaanakum ilzamu mata makaanakum des leen lool kay leer na waaye nag moo mu ngi noonu daal kon nag noonu daal la ko boroom bi digge woon mooy jaa al qadar li nga xam ne dogal comme ni ko ku ko wax imaam ibn Isaaq wala eh, imaam ibn Jarir rahmatullah alayhi ne daa waaw foog na imaam ibn Isaaq la voilà que ne buñ defoon leeneenti balay saa saa moo doon gën waaye nag a ah dogalub yàlla bu jiitu la loolu la nag mooy loolu la ko boroom bi bëggee woon waaye am njàngat lañ ciy jëlee mooy kon in kuntum mu'minin yéenay féete kaw dem nekk ngeen dëgg dëgg-dëgg way ngëm yàlla mu ne nag yëg leen tey lii leen dal ci Uhud soixante-dix ñu faat ak blessure yu bari in yamsaskum bu dee ne laal la leen qarhun ay gaañ-gaañ ay góom yu metti yoo xamante ni daal di ngeen ko fiy jële tay ci xare bi faqat yëg leen ne dëgg-dëgg masalaaloon na alqawma ñoom waa Quraysh ñi nit Quraysh yii qarhun mislu mooy ne gaañ-gaañ yu mel nii daloon na leen lu njëkk Badar bi ma leen doon fàttali fan yii ci laaye yii wa tilkal ayyaam te fàttale te xam leen ne bés borom bi nu daawiluhaa ñoo koy jàllar bi bay na naa si diggante nit ñi mooy lan borom bi moo koy wëlbati di ci tasrif nu mu ko neexee tey mu jox ñii ngañaay bu subaa mu xañ leen ko jox ko ñeneen noonu la borom bi di doxalee ci àddina bi ku yaakaar ne bés bu ne bàyyi rey ganaar dangay ngay font yow xamoo niñ demee tey mu neex suba du neex te mooy li Abu Sufyan waxoon maal gën a yéeféer doon wax na dëgg alxar bu alxarbu sijaal yawmun lanaa wa yawmun alaynaa ne bés no xare lool la xare moom tey dañ lay gañe suba ñu gañe la voilà mu ngi noonu le kon nag mu ngi noonu le tey nga gañe suba ñu gañe la kon nag wa tilka layyaamu nudaawiluhaa bayna naas wali ya'lam allah waaye borom bi daa def lii dal leen ngeen xam ne bu leen yaakaar ne chaque fois da ngeen di ñëw ci xare rek di gagné non non non non non da ngeen di gagné ñu leen di gagné ak ngeen di ami góom ñeneen ñi ami góom wali ya'lam waaye borom bi daa def ñu gagné leen wali ya'lam ngir moom mu feeñal ndax borom bi xam na laata ngeen di juddu fan ngeen di mujje wala ngir mu feeñal alladhina amanu ñi gëm dëgg-dëgg ci yéen wa yattakhidha mooy ñi dëggu desoon ak yonent bi alayhi salaam ak ñi nga xam ne gisuñu ko woon sax dégg nañ ne fan nañ ko waaye ñu des fañ na woon di xare ne ñun kon nañ ñu faatu ci liñ faatoo suñu boroom xam ñoo ñële feeñal leen boog wayet taxida ta mu jàpp minkum li tax tamit mu def ñu gañe leen beneen sagesse beneen xikma mooy ne mu def këne yéen jàpp ci yéen daa ay martyr ndax bu xare amul mooy martiru xare loolu mënoo ko nekk man nga nekk martiru leneen comme jigéen gi matu daal di génn àddina wala ki nga xamante ne nii daa daamu ci lakk wala ab wala ab bombardement wala yu mel noonu loolu ko shahid la waaye nag amul dara yaay shahid bi nga xam ne moo dee ci toolu xare léegi nag suñu borom nag ñu te ñu dee ci toolu xare ñoo ñoo gën a màgg mu ne kon wa yattaxida boroom bi laa def ñu gañe leen ngir mu jàppe ci yéen shuhada ay martyr wallahu te borom bi laa yuhibbu bëggul az-zaalimiina way tooñkat yi mu ne wala yu ma xisab deneen sagesse li tax mu def ñu gañe leen ngir mu tëgg daal di tëgg comme ni forgeron bi di tëgge feer bi bu amee ay ay ay ay xomaat xomaat ni koy defe ba mu liis borom bi ne loolu la bëgg def alladina amanu ñi nga xam ne fóot leen ci bàkkaar yi nga xam ne mooy nekk ci ñoom bu leen defet bii dale dina tax nga wàcce sa bopp xam ne ah mbir yi bi yadillaahi du sama ngóorgóorlu du lool déedéet yàlla kese la soob kon nag ngir mu daldi tëggaat laabal alladina amanu ñu gëm yàlla wa yam xaqa waaye nag mu nekk yoo xam ne day alak alkaafiriina ñu weddi ci yéen comme munaafiquuna yi doon wane ne gëm nañ te wane nañ li ñu def moom Abdallah ibn Ubay ñaan doon ak ñoom waaye tamit ñi ngeen rey ci waa Quraysh ngir mu daal di leen alak am xasibta am am xasibtum suñu borom ne moo tax yéen da ngeen a yaakaar an tadxulul janna ne daal da ngeen naan da ngeen di dugg àjjana rek naa yàlla ya'lamillah te borom bi du feeñal feeñal mu leer nañ alladhiina jaahadu ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo kër këri jihaad ci yoonam minkum yàlla kese tax wa ya'lama nañ la borom bi xam na bu yàgg as-saabiriina ñi nga xamante ne ñoo muñ dëgg-dëgg ci yéen ajjana da ngeen foog na ngeen natt waxoon na li leeb lu wakum ayumasanamala mu ne wala xatta yéen ñii nekkoon ngeen kuntum nekkoon ngeen taman naw taman naw taman naw doon mébét dee doon wax yonente ba sa sam génn ñu ci xuwaa Quraysh ñu leen fekk leen fële du lool ngeen ko doon wax min qabli an talqaw laata ngeen di dajeeg dee faqad ra'aytumuhu gis ngeen ko rek ci loxoy Quraysh yi ñu leen di antum te yéen tanzuruna yéen a ngi gis dee yéen a ko doon laaj ne loolu rek ngeen bëggoon moom ngeen doon ñaan ba borom bi xëccal leen ko léegi nag ñëw na mu ngi nii kon nag mu ngi noonu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam